abu zakariya annawawiyu addimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi <clears throat> riyaadus saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi afdalus salaati wassalaam fi al-baab ath-thaalith fi wa huwa baabu sabr وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى kon ginnaaw bi mbëmbëstëre buntub tuub ah ci laayaay minal bi shay'in minal qur'an wa ayatin karimat léegi nag mu ñëw nag di indi xadis bu njëkk muy xadis numéro ñaar fukk ak juróom muy mu ne waan abi malik mu ngi jële ci bi ñu abu malik bàyyi malik lu doon turam mooy alxaaris ibn Aasim al-Haaris ibn di doomi Aasim al-Ash'ari ko ñoo ci waa Ash'ari yu nay mbokk Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ca waa Yaman léegi nag al-Imaam an-Nawawi da ne moom al-Haaris ibn Aasim la tudd euh, mais boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi en général parce que moom bi koy saraa ci xadis bi ndax dafa comme lim la wax rawahu muslim al imaamu muslim ibnu al hajjaaj rahmatullah alayhi moo ko solo mu ne bi muy def euh, shara bi al minhaj minhaj muy téereem boobu mu def shara sahih imam muslim mu ne wa amma abu malik faxtulifa fi ismi mu ne abu malik mii nag dañoo wute ci li nga xam ne mooy turam moom al imam an-nawawi mooy wax rahimahullah fa qiila mu ne am nañu ne alxaaris la tuddoon wa qila Ubayd am ñu ne non non Ubayd la tuddoon wa qila Ka'b ibn Aasim am ñu ne Ka'b di doomi Aasim waaw wa qila am ñu ne Amr Amr waaw léegi moom xam naa comme que dañ ñenn ñi nee nañ alxaaris la tuddoon am ñu ne Ubayd am ñu ne Ka'b ibn Aasim mais moom deful Ka'b ci Riyaadu Saalihiin dana al-Haaris ibn Aasim waaw mooy al-Haaris mu ne nee nañu am nañu ne Haaris am ñu ne Ubayd am ñu ne Ka'b ibn Aasim moom al-Haaris bi la jël boole ko Aasim fii nii ci Riyaadu si sinon borom xam-xam yaa jana ñoom dañu naan kii nii Abu Maalik al-Ash'ari en turam bon loolu wax la tamit mooy comme que dañu wute comme ni mu wax dañ ne turam mooy al-Haaris ibn alxaaris di doomi alxaaris waaye kon li la al imaamu Nawawi wax dafa am wuute mënoo ñëw ne mais kon lan moo tax mu naan al alxaaris am na Aasim te waxul alxaaris am na xaaris ne la mais loolu wuute la non am nañu ne Kaab ibn Aasim am sax ñu ne Kaab ibn Kaab am ñu ne Ubayd ibn Amr am ñu ne Ubaydillah am ñu ne sax Amr la tudd waaw ak yi boo ci tegee li al imaamu Nawawi waxoon sànq. waaw am ñu ne non non non al-Harith Malik la ko <laughs> am ñu ne Amir ibn al-Harith la <laughs> loolu lépp ay wute la waaye daal li ñu leer mooy moom lañ naan Abu Malik waaw am na ñu naan no oh, dakkantalam du Abu Malik kese mais Abu Amir Abu Amir kon loolu lépp ay wute la kon nag mu ngo voilà léegi <laughs> lii moo may fàtt daa loo xam dama ko fàtte woon dama ko sotti woon mooy hadith sayna Ka'b ibn Malik yaa ngi fàttaliku Ka'b ibn Malik waaw tey nag moom yii keroog dégg naa liñ ma doon wax quoi yow fàtte yu ndaw rek doo bàyyi ma ne c'est pas normal <laughs> waaw yii mooy hadith bu gudd bi ñu doon wax tabu ma sha allah zaadaka allahu la borom bi li nga xam ne mooy xër ci xam-xam ak waaw boobu la léegi lan moo doon sab laaj tontu naa mu ne war nga waa jox bon man yow kay vingt yow moom moom vingt sur dix nga eh, man barki lu bari laa la jox vingt sur dix yokkal la fukk fukk ci fukk nga waroon ma yokkal la comme que damaa tabe li nga xamante ne mooy ay ay na masha Allah léegi nag ma ne la waaw man sama laaj xam nga lan la woon mooy keroog Seydina Ka'b ibn Malik nee na bi ko euh, gaa yi mbokkam yi doon doon doon doon doon wax naan ko yow mosu nga xam nga def jëf ju mel nii manoo war a def ñi fi jiitu ñi fi jaar léegi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ay ngàntam mu jéggal leen jéggal ci yonent mu mu la jéggal nee na ba may waaj a dellu ngir fa euh, weddi sama bopp ma ne leen mais est man kese maa de am na ku keneen ku def ni man ñu ne ko waaw rajulaani ñaari nit ñoo xam ne nee na ñu tuddal ma ah, ñaari góor yoo xam ne qad shahida badran yu baax te so ñooñu doy na ma ci ñoom nekk na ci ñoom royukaay mu noon Muraara ibn Rabi'ata al-Aamiri wa Hilaal ibn Rabi'a wa Hilaal ibn Umayya al-Waaqifi li ma fàtte woon taxaw tuuti mooy Muraara ibn Rabi'ata al-Aamiri bu dee riwaa imaam Muslim bi da ne Muraara ibn Rabi'ata al-Aamiri bu dee riwaaye ñoom imaamul Buxaari yi da ne Muraara ibn Rabi'a al-Amri al amri al amri loolu moo tax borom xam-xam yi ñu bari naam noonu muraara muraara ibn rabi'a la waaw ibn rabi'a la al amri du ah, al amiri waaw <laughs> loolu euh, mooy wax la joo xam ne boo ngir dama koy souligner ngir boo gisee ndax boo demee ci saraakat yi loolu lañ lay dañuy leeral yooyu quoi boo gisee nga bañ a euh, naan waa yow kii tax naan al amri al amiri laa jàngoon naan la al amiri bi ci boppam am na ci borom xam-xam yu ne loolu njuumte la du al-Amiri al-Amri la te tamit du Murara ibn Rabi'ata Murara ibn Rabi'a al-Amri <laughs> radiyallahu ta'ala anhu kon lii nii moo tax ma ne xaaral euh, li ñuy danga waan Abi Malik kon bu ñëwaatee ci suñu xadis bii nga xam ne moo ubbi premier xadis ci buntu muñ mu ne kon mu ngi jëlee ci Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari ko joowoon fan ci al-Ash'ariyun min nekk jógowoon yaman annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ah at-tuhuru shatrul iman yonent bi alay saa salaam mu ne nee na at-tuhuru lapp lapp shatrul iman moom mooy wàllu ngëm yàlla waaw walhamdulillah kanta kadduk alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mu ne tam la u day feesal almizan balance yi balance bis pénc xam ne bés ba ko Seyna Yaxya <laughs> Seyna Yaxya <laughs> nga ne kuy Seyna Yaxya ma ne yonent bi salaam <laughs> mbokk Seyna Isa boobu yonent boobu hein kër caar yi <laughs> nga ah oui <laughs> ñoom Seydina <laughs> ah, yaay yaay Jean Baptiste waaw Saint-Jean Baptiste moom lañ ko tudde mooy Seydina Yaxya alayhi salaam ba mu gisee euh, balance yooyu dafa tiit yéemu ci boroomam naka la jaam mën a feesale nit mën a feesale quand balance yi ci ndam quoi. ngam balance mu ne yooyu nag gis nga li muy rëy ba ab yonent kanet ki dina xam yàlla mooy ñoom léegi loolu di ko yéem muy jaaxle naka la ko jàmbara feesale kaddu ne alhamdulillah gu sell ngir sa borom tam la ul mizan day feesal baasoo yi rek wa subhaanallah walhamdulillah tamla'aani aw tamla'u maa bayna as-samaawaati wal ard kanta alhamdu subhaanallah kàddug subhaanallah si karagog walhamdulillah ji wa alhamdulillah mu ne tamla'aani ñaari dañuy feesal aw wala boog tamla'u dañuy feesal maa bayna as-samaawaati wal ard li nekk diggante asamaan ak suuf lépp ay fees kàddu boo rek feesal na loolu ci yiw waaw mu ne wa salaatu nuur julli nag leer la julli leer la waaw ku bëgg leer alayka bis salaat ku bëgg leer du leeru toog leer de wala leeru xeesal déedéet leer min indi rabbil alamin borom bi nga xam ne mooy nuuru samaawaati wal ard waaw ko leeram gum lay dotti yow jaam bi defal ko boo ko bëggee am yëgal na ci julli nga ko mën a am wa salaatu julli nuur leer ba wa sadaqatu kantaa di saraxe bi génn sa alal di ko def ci chantier yàlla yi ak di dimbali jaam ak yi la yàlla digal ci wàllu alal nga koy génne te yàlla tax loolu burhan preuve la lay la yuy wane ne kiy def lii ak bakkan ni mu tax alal mu jël ko quand def ko ngir loolu day manifester ça manifeste sa croyance réelle à Allah tabaaraka wa day wane ne kii moom ah parce que léeg ku la gën a am moo la gën a laa mën a ngott waxoon naa la keroog lii wolof yi di wax moo moo am waaw mu joxe mu ñàkk waaw kon te xol loolu la. waaw gis nga gis laay bi ni muy ñëwaat rek quoi innahu li hubbil xayri la shadid waaw alhaakumu takaasur gisoon nañ fi yooyu yëpp ñëw nag jëm ngoo génne sa alal joojoog ni mu takkoon bakkan ak ni mu bakkan ah, boo leen bi dox leen nga mel ni ñoom ah oh non sawaay nga jéegi sa ñenn ñi jàpp na dañ lay conseillé sawaay yow na xamoo dëkk bi da ngaa jóge tugal yow mu yow xam naa dañ fee gëj a tax gis nga ñii nii ñii yalwaankat yi boo leen toppee leen nga mel ni ñoom ah, ah non non bàyyil waa ji def tawul foog ne waa ji war waa ji simile di jàpp ne dañ ko day naxaate léeg nit ki dina xam ne kii mais xoolul loolu moom xoolul loolu dafa gis ne rek am na ko tàllal waaw am na ko tàllal di tudd turu borom bi di jaare ci borom bi ngir ñu jox ko moom loolu la gis mais gisul ndax waa day naxaatum nit waaw gis nga yéen ñaar ni ngeen wutee yow moom yaa ngi xool <laughs> ku nekk nag mën nañ la bañ a naan yow kooku foofu la toll ndax xam na ne gars yi naxaatekat yi daa bari léegi kii nag moom kenn moom xoolul loolu leen xool daal nit ki ndeysaan mu ngi tund borom bi bëgg ku ko jox ngir ñu jox ko ngir yàlla mu jox ko ngir loolu waaw waaw kooku même bu dee ne réellement waa ji da ko waa ji ab imposteur la ka doon ka doon wax amul ak yu mel noonu ngir am kooku kenn naxu ko kooku moom fa hijratuhu ila allah wa rasulih kooku lam joxe dem na ca yàlla waaw <laughs> mu ngi noonu kon nag wa sadaqatu sarax burhan preuve wa sabru diya mu ne wa sabru kanta muñ nag diya <laughs> lan mooy lëkkaale suñu buntu bi mu ngi nii buntu muñ ñu xamal la léegi këni muñ du lu neex buñ la naan muñ daa mu naqari kenn du la wax muñal ci hein fii mën a bu tiim zoos ay zoos ma ne soos ñoom zoos la ñuy wax <laughs> eh, ah, zoos <laughs> walay ganaar <laughs> wala la mu gën a bon ah moom fay fii kii foon lekk kooku kenn dina ko fay muñal rek lu muy mujjee lu <laughs> neex lii ñu ko muñal lu om fa xam nga fan nga waroon a wax fay muñal ganaar <laughs> boobu mu mu waajoon a tiim <laughs> tiim ko ba raxasu bay bay waccax loxo bi rek benn booy jóge na li benn gone fayen bu ko bu gën a xër bool tam comme ko fay la daa xër moom tamit di daw ni ñu bool bi fël bool bi bool bi këpp te bool bi mooy fi ne suuf la kenn mënu koo teree raxas yi après na soos bi dem yoonam new ci na ko raxas waaye daal mooy bu boobaa ngàdd gi mu la ngàdd gone bi waaw kay nga ne ko muñal ci saase ah, am na lu ko naqari lool mer na nag waaye nag nga ne ko muñal mu muñ waaw kay loolu nga loolooy muñ kon ñu xamal la léegi kenn gis nga fi muñ nag buñ koy wax mooy day metti moo la yonent fa saa saa wax sabru diya gis nga muñ mooy leer la goo xam ne dafa tàng ak ak daw mooy leer la goo xam ne day tàng waaw leer goo xam ne day am day am lu mel luy lakke kii muñ loolu lay am waaw mu ngi noonu moo tax bu ne huwa alladhi ja'ala shamsa shamsa diyaa'an wal qamara nuura <laughs> borom bi mooy ki nga xam ne moo def jant bi jant bi mu nekk leer gu tàng wal qamara kanta weer wi nuuran mu nekk leer goo xam ne gu kon as bu la nee was mooy julli leer gu leer gu sedd la day sax da nga ciy ne di dugg ci ay géej ñoo xam ne ci la la borom bi soob bu dee ne yaa ngi koy defe ni la ko borom bi eh, eh, eh, waxe ni la ko yonent bi saa saam jàngal nga jël sa xol sa lépp aj ko ci sa borom leer gi di dottee ko leer gu sedd guy ñëw ci yow ah, ngay féex moo tax yeneen tuwaay sax sax doon wax arihna biha ya Bilal <laughs> wa kana idha fada'u amrun idha eh, eh, eh, bu ko dara di ko fada'a ila salah waaw yeneen tuwaay sax sax idha hazabahu amr bu ko benn mbir moo xam ne day ñëw lu xaw a dëgër sa metti wala yu kii day gaaw dugg ci julli waaw moo tax mu doon wax arihna biha ya Bilal naan Seydina Bilal al-mu'azzin al-qurashi mawlahum al-habashi radiyallahu ta'ala anhu ibn Umama ah ibn Hamama Bilal ibn Hamama <laughs> voilà radiyallahu anhuma naan ko arihna biha féexal ñu ci julli mambal ñu gaaw julli féexal ñu ci loolu yow Bilal alayhi salaam ah, ah, ah, moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam julli leer la gu gu gu sedd ta neex kanta wa sabru diya loolu moom daa nekk muñ goo e, e, e, wa sabru diya leer la goo xam ne dafa tàng dafa tàng comme ni borom bi defee ash-shamsa wa ja'ala ash Allah moo tax day metti ñu naan la muñul waaw muñ fa noo muñ wax bi ñuy ubbi buntu bi yooyu yëpp dara neexu ci a ah. mooy àndul ak bakkan nit ki nag bu demee ba muy nekk ilaahi ko ñu borom bi kese nekk muhammad yi pur kooku moom yooyu ko ñu yonent waaye saa saa léppay neex <laughs> waaw mais bala ngaa àgg foofu ah <laughs> bala ngaa àgg foofu dina am foo foo xam ne nag du neex kon nag mu ne wa sabru dina mu ne wal qur'anu kanta al hujjatun laka ah moom day nekk lay pour yow aw alayka wala contre yow mooy alquran moom <laughs> yow mi may jàng mënoo génn ci ñaari xaal yi soit mu nekk lay pour yow waaw mooy lan nga jàng ko nangu tënku ci li ndigalam yi tey sori tereem yi mu nekk lay pour yow ëllëg boo lëgee moom ci boppam mooy ñëw plaider la devant ton Seigneur waaw waj'al al-Qur'ana shafi'an lana wa mu'nisan lana fil qabr lu ñuy ñaan bu ñuy tëj kaami léegi yooyu borom bi di ñaan borom bi def la alquran mu nekk li lay wéttali ci xabru waaye di la tinu tinu sa kanamu borom kon nag alqur wal qur'anu hujja day nekk lay laka ñeel la yow bi aw alayka walla mu nekk lay contre yow lay waral la mooy bu dee nag yow la ta'mal bi awamire doo jëfe mukk ndigalu alquran yi ah te doo sori ay tereem bal dañ ciy gën xuus na la leer ne loolu lay contre yow lay nekk waaw waaw loolu mooy xujjatun alayk ab charge lay doon ci yow waaw ngay jàng alquran mu lay rëbb ci naka mooy ngay jàng naan bàyyi leen di sàcc jàng alquran fi mu naan eh, bu leen <coughs> as-saariqu was-saariqatu sàcckat bu góor beeg sàcckat bu jigéen bi dog leen loxo yi. mu nekk lu dissuasif ndax lañu def lu leen di jajj ndax ñu génn ca lañ def ak ñeneen ñi naroon a def lool buñ gisee ku mel nii di sàcc laa di jàng laa taqrabu zina te jour bi ne yaa ngi zina bu leen jege njaaloo jour bi ne yaa ngi njaaloo ah la tushriku billah inna shirka la zulmun aw la tushrik billah yaa bunayya sayyidina Luqman alayhi salam yow sama doom bul bokkaale yàlla dara ndax tooñ mooy to mooy bokkaale mooy tooñ gi gën a rëy te yow saa su ne yaa ngi bokkaale koo am nga lay amoo lay moo tax wal qur'aan hujjatun laka aw alayk wala rek mu nekk lay contre yow léegi ba dañoo àgg ci liñ doon wax te ñu woon ko jotaay bëri naan ñépp a ngi xëy waaw wallahi ñépp a ngi xëy mooy ak tuhuru shaklu iman parce que bi ñuy commencé dañ ne woon nañu wax lépp ba pare dooru ñëwaat mais gis naa ne bi demee ba ci biir boo jot wax nañ lu xaw a gàtt lool baax na at-tuhuru shatru iman laab mooy xaaju ngëm yàlla loolu daa am ay tekki ngëm yàlla parce ngëm yàlla dafa dafa dafa euh, tàqale ko ci ñaari mbir dafa tàqale ko ci ñaari mbir muy li nga xam ne mooy yu biti yi ak yu biir waaw laab nag bokk na ci yi nga xamante ne nii ñooy wane jikko yu mag ak tamit caractère magu ngëm yàlla mooy nit ki boo gisee mu takkook muy takkook laab waaw moo tax mu ne kon mooy xaaju ngëm yàlla day manifester biti nit ki kene nii mu takkook laab biiram noonu la mel ngëm yàlla nga ci nekk te biir lii mooy manifestation mu am beneen tekki mooy at-tuhuru shatrul iman mooy la mooy xaajulan al iman bi mooy julli waaw comme ni borom bi wax ne moom borom bi nekkul di sànq imanakum borom bi nekkul di sànq li nga xam ne mooy seen ngëm yàlla yi déedéet borom bi du ko def nit gëm yàlla ba ñëw. après ñu ne ko bon vous savez euh, on est désolé mais quand même non mooy seen imaanakum boobu mooy li julli yi parce que bon dañ doon julli doon féete euh, fi nga xam ne mooy Jérusalem fi nga xam ne mooy ah Jérusalem léegi nag suñu boroom bi nga xam ne ci la changé lu nag léegi di leen fekk xib euh, changé leen xibla bi euh, dee leen féete feneen muy al-Ka'bata al leen féete foofu fële jublu foofu fële léegi ca mosquée xibla tay ni ñaari xibla yi la ci la ko waral nga xam ne ak naafiq yu bon wax ko di gën a ne waaye lii mooy lan tay mu féete nii ba léegi da ngay gis façon orientaliste yi ak ñi nga xamante ne fii qulubihim marad loolu la ñuy kii ñu naan yu façon yu yooyu rek suñu borom na woon sa yaqulu sufaha'u min an-nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha suñu war a baax na ba sufaha la leen woowe yépp orientaliste nag boo gis muy kosu di costume ko kii di woow tey kol fu ne di xalaate noonu xamal ne ci sufaha yi la bokk wala ñu ko bind ci seeni livre mooy lan dangaa wax naan yeneen tubaab par saam le fait que mu doon féetee fala Jérusalem ah, bi muy door euh, woote c'était juste pour neex juif yi wala ngir ñu dugg ci ngir ah ànd ak ñoom wan leen ne moom religion bi mu indi wala c'est la religion abrahamique <laughs> mooy religion Seydina Ibrahim alayhi salaam te ñoom yahudi comme ay sëtëm la yu mel noon ngir neexook ñoom bam demee ba ci biir biir ah. gis ne gars yi kiiwuñ rek mu def viral à trois cent quatre-vingts degrés xaw ma trois cent soixante degrés moom yeneen trois cent soixante wala yaa bàyyi ko jublu Makka ah ngir wane léegi son autonomie que ne léegi il est eh, autonome ci li religion yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon wala yaa billah gis nga gis nga boroom meeyaar yu dëng boroom lunette yu bon ni nga xam ne noonu lay gisee comme que daa takk du mën a gis lu dul lu takk mel ni kon julli ji. nga ne waa léegi waaw mais léegi loo koy tontoo parce que quand même dénoncer c'est c'est beau mais attention hein <laughs> l'orientaliste il va pas te laisser passer man yow nan la koy tontoo ma ne mais affaire bi c'est c'est comme si julli julli daa mel ni Medina kese la am ndax ñoom li ñuy wax mooy loolu mooy yahudi yi fan lañ ne woon yahudi yi daw ñoom Makka ah. yahudi Medinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam foofu lañ ñëwaat yeneen trois cent cent Makka julli kañ lañ ko farataal l'an dix fukkeelu at mi ginnaaw gàddaay yónnee non ginnaaw bi ñu ko yónnee moom alayhi salaatu wassalaam mu ngi woon Quraysh Makka Isra wal Mi'raj Makka la woon du Medina te sax avant loolu ñoom dañ doon julli julli ñi dañ doon julli avant ñaata laay nga fi gis. yaa ayyuhal muzzammil qumil layla illaa qaliilaa nisfahu aw inqus minhu qaliilaa aw zid alayhi wa rattilil qur'aana tartiilaa yow mi nga xam ne yaa sangu yow Seydina Muhammad alayhi salaam yow mi sangoo rangoo li nga xam ne mooy jikko yu mat yi ta sell waaye yow mi sangoo ci sa darab bii sa sa sa majj comme jógal qumil layla illaa qaliilaa waaw jógal mooy lan jóg jóg guddi gi lay dina julli guddi te loolu bokk na ci laa yi njëkk a wàcc bañ koy dóoral yoon kon doon lañ julli te yooyu yëpp bu doon julli Jérusalem ñu doon fii ana woon yahud foofu daa woon juif ah Quraysh Abu Hayth Abu Jahl wa Abu Lahab waaw fa ne fa la Abu Jahl nag Lahab ne amuñu woon foofu de yeneen saa yi saa bi julli di féete Jérusalem yow nga ne yow da doon julli di féete Jérusalem ngir neex yahuud yi ngir ne moom daa bokk fii la bokk la la la wal iyaadu billah hada qawlu kadibin wa buhtaanin wa zuur wallah waxu nar waxu waxu garaaw boog nekk loo xam ne kadib la moom dëgg la réalité montre que affaire du dëgg wax li moom nañ ko mettre à l'épreuve de la réalité xool rek ndax loolu am na amul <laughs> kon yaa orientaliste ak yaa naafiq bi nga xam ne moom la borom bi doon woowe sa yaqulu sufaha'u min an-nas ak ci yahud yi ñoo tamit <laughs> waaw mu ne way defey ci nit ñi dinañu wax naan maa wallaahum an qiblati min allati kaanu alayha bon ñii lan moo leen tax daal di wëlbatiku léegi wëlli xibla da xam ne buñ doon julli fa lañ doon ca lañ ma sa nekk waaw ba suñu boroom tontu qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratin mustaqim léegi nag loolu naafiq yi doon wax ak kii daa taxoon lenn ci julli ñi doon wax ne eh, eh, mais ñun am na suñu mbokk yoo xam ne dañoo génn àddina te ñoom ba suñu julli lurul féete Jérusalem te léegi muy baytul muqaddas wala baytul maqdis boo ci wax baax na baytul muqaddas néeg ba nga xam ne dañ koo sellal ku ko sellal boromam waaw wala baytul maqdis muy Jérusalem Jérusalem al qudsu sharif waaw léegi moo ñoo euh, ñu ne nag ñoom ñu ñoo looloo leen préoccupé woon lenn ci jullit ñi ah am na seen mbokk yoo xam ne faatu nañu ah te ñoom duñ seen julli yépp ma suñoo julli féete Kaaba ji seen julli yépp al-Quds sharif lañ doon féete muy Sham fa lañ doon féete waa ñooñu mbaa seen julli yépp yàqu suñu boroom nag ñoom la doon wax ne. wa maa kaana Allahu liyudii'a iimaanakum waaw borom bi nekkul koo xam ne day sànq seen julli la ñu julli woon seen bopp yi ba faatu dama suñoo féete Jérusalem seen julli yooyu borom bi nangu nekkul ko koy sànq parce que tey seen gannaaw daal dinay dogal leneen acte na leneen ne nañ koy doxe mooy di féete léegi al ka'batul musharrafa déedéet borom bi nekkul di sànq julli la tudde imaanakum seen gëm yàlla voilà julli yaa xam ne gëm yàllaa tax mu taxaw boroom bi nekkul di ko sànq léegi nag loolu moo tax at-tuhuru shatrul iman am ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ne fii dëgg la de li nga njëkk wax nekkul ne dañ naan déedéet loolu ba tekkiwul loolu du tout déedéet boo ko yorante bi alei moo raw géej waaw ki euh, euh, la ne gëm yàlla mooy xaaju gëm yàlla comme li ñu wax sànk ne gëm yàlla dafa am ci biti partie loo xam ne partie visible ak partie invisible partie visible bi li koy gën a wane mooy ku takkoog la moo tax yeneen bay saa saam ne bu ngeen gisee nit ki mu mu takkoog di baaxoo di dem jàkka saa su ne koog man ngeen koo seedeel ngëm yàlla waaw kon mooy du loolu dañ naan du ko tekki nii tout amu ci benn wàll léegi waaye li nga xam ne insha allah moom la gine moom la gine wax fii mooy mooy mooy julli waaw at-tuhuru la shatrul iman mooy xaaju mooy julli parce que julli mënoo koo def lu dul nga nga nga nga nga suwaa nag mu nekk laab boo xam ne maa iya wala turaabiya la waaw <coughs> mu nekk laab boo xam ne mooy ndox <coughs> nga jëfandikoo ngir mën a laal comme nga am janaaba wala sangu set nga ut ndox daal di sangu wala nga war a jàpp ndax jullee jot nga war a julli te waxtu lekk weesu foog nga julli nga dem jàpp loolu mooy maaya wala ndox nekku fi wala mu ngi fi waaye mënoo koo jëfandikoo ndax sedd bu mu sedd te mënoo koo tàngal te ragal nga ne boo ko utiliser man naa yokk sa feebar wala mu teg la feebar wala mu gën a yéexal sa feebar l'islam ne la man du ma la forcer l'islam du diine ah non non non il faut malgré tout déedéet déedéet inna hada diina la inna hada diina yusr la yonent bi sallallahu alayhi wasallam diine bi l'islam bi sama dundin wi dafa nekk lu seen walay yushadda diina ahadun illa ghaliba amul kenn nag kuy jéem sànjaafu di jaayu pliu wala di jaayu ak fanatisme ak euh, lu dul ne dina ko noot dootu ko man début bi dina ko man jàll benn ne après du continuer waaw alxanafiyatu samha waaw kon nag ndox mee ngi fi waaye dafa fedd guy te amuma lu ma ko sàngale sama ragal yi ma wax ñu ne la léegi man ngaa tiim kon turaab yi wala ndox amu fi du tout nga daal di tiim nga ne ma ah bon est man man naa laaj benn affaire parce que man waaw masha waaw léegi fokk ñu jeexanaa parce que hadis bi sax foogoon naan na jeex tey mais du jeex léegi yow laajal insha allah après ñu continue ñu tëj ba beneen yoon waaw nga ne waaw man de sama laaj moo doon parce que yow sa tu sa sa sa yi ngay wax turaab bi ak maa iya euh, turaab ya du mooy suuf man waaw ci turaab la jóge mooy laab tiim di tiim ci xeer wala yu lépp loo xam ne ci saaw da dafa jóg ci suuf si wala yu mel waaw léegi laajal waaw maa iya du mooy ndox man waaw <laughs> borom bii leen bind min maa maa iya mooy ndox waaw nga ne léegi man bu ma mënula utiliser ñaar yooyu yëpp lu may def ma ne la lool mooy la imagine man dañ maa jàpp dugal ma foo xam ne yeew ma mënata ma samay tànk ak samay loxo teg ma foo xamante ne nii man amul suuf amul sax lu jóge ci suuf amul dara samay loxo sax manuma koo yëngal mais bu damay julli ñu ne a julli est-ce que da mais man aw ma jàpp te yow da ne njàpp manu la am at-tuhuru yonent bi alayhi salaam at-tuhuru shatrul iman la mooy xaaju ngëm yàlla ngeew nga ne ngëm yàlla euh, fii nii al iman li muy gën tekki même li ñu wax bu njëkk noonu la waaye mooy euh, julli ma ne non damaa wax borom xam-xam yi damay jottale rek insha allah <laughs> waaw waaw waaw mooy loolu loolu laa ko mën a waaw damay préciser rek <laughs> wax yi di leer waaw léegi kon waaw léegi. mooy xaajam ndax kan mënoo julli sans la ma ne la waaw ah, mais cook nga ma day julli te manula jàpp manula def gaa yi mayuñ ko mu jàpp xam nañ loolu sax moo tax ñu koy def noonu xam ne daa war a julli ñu mën ko noo manula sax yëngu julli rakka yi yooyu ma ma ne noonu la ni mu ko ma la koy def kantaa li nga wax ci wàllu laab gi ah kooku du julli day julli mais du jàpp du tiim parce manu ko kooku lañ naan mas'alatu faqidu tahurayn waaw mooy mas'alaam ki nga xam ne dafa ñàkk ñaar yi ñu mën a laatloo muy suuf ak ndox wala boog ndox ak badalam di suuf li koy remplacer kooku li gën a dëgër mooy li xamaa li Hanbali yo mooy la day julli te après du du du du fay du fay dara te noonu lay jullee nga ne ma même bu dee janaaba la ma ne ma na am lu raw janaabaa raw moo raw li même loolu bu ko amee noonu lay jullee bu waxtu yu jotee day julli noonu ak ni niñ ko mën a dee noonu sujóot yi muy sëgg boppam ruqoo yi yi mu gën bi loolu la nga ne ma taay bi nga ne taay bi ni mu tooge noonu ñu mënata ko mu loxo yi nii loolu lay tox noonu mu doon mënula bouger mur sew lañ ko doon ñaari yu metti entre ñaari mur noonu jullee ma ne bësal ma waaw taka nekk fële ca jàkkaay Medina ja di julli manuñu ne ginu boo baax julli waaw ndax ku nekk ak na la yàlla teg ci jamono jooju ne yow condition yi mu la teg noonee la bëgg nga doxala ko jaamu yàlla bi kon baax na ma ne baax na kon ma ne la kon dañuy yem nii kon at-tuhuru shatrul iman ñëwoon nañu nag ba ci wa sabru biya waaw buntu bi nga xam ne moom lañ nekk kon ah yonent waaye saab saab annoncé ñu waax léegi que muñ moom leer bu tàng la waaw daxit muñ day metti nga muñ te yàlla kese tax léegi nag bii di ñëw insha allah ñu dugg nag ci li nga xam moom lañ jeexale woon waxtu wee waase naan ñépp xëy kay dinañ ko gis ci biir xadiis <laughs> bii la woon ah <laughs> kon insha allahu taala ñu yem foofu ci xadiis bu njëkk ci buntu sabr numéro vingt cinq xadiis numéro vingt cinq